al imaamu al imaamu ki nga xam ne mooy as-Suyuti muy continuer euh, euh, euh, mu ne wa qaala al imaamu Abu Muhammad ibn Abi Jamra léegi wax jii nag moom la imaamu al-Hafiz daal di woon tënk xoolal waxu imaam ibn Abi Jamra bi ma la ne bon imaamu al-Hafiz <laughs> daa tënk waxam ne xoolal mu ne wa qaala wax na al imaamu imaam bu mag ba Abu Muhammad ibn Abi Jamra moom mii tamit mooy ki nga xamante ne moom it àndalu la woon Maliki la woon ñu ñooñu al-Maziri Euh, alqadiyat foofu lañ leen di boole mooy waa Maghrib ah mooy da ngay gis vraiment al imam ibn al-Hafiz ibn Abd al-Barr al ibn Hazm az-Zahiri ñooñu ñëpp foofu lañ jóge quoi waaw osi foofu noonu wala muy muy l'Occident quoi Allahu akbar waaw mooy ah, ak euh, yooyu wa qaala wax na ko al imam Abu Muhammad ibn Abi Jamra waaw rahimahullahu taala fi ta'liqihi ala al ahadith allati intaqaha min al Bukhari mooy xadis yi nga xam da leen a tànn moo ran nga moom sarawul imam al Bukhari yi xadis ak xadis ba mu jeex daa am xadis yu mu tànn daal di koy sara ci xadis yooyu nag min al Bukhari ci xadis sahih imam al Bukhari hada al xadis xadis yi mu ne yadullu day tegtale ala annahu kana dëgg-dëgg moom man ra'ahu ku gis sallallahu alayhi wa sallama waaw ku koy yonent bay saa saam fi naw mi ci nelaw fa sa yara kooku de xëy na koo gis fil yaqazati ma ne ci yeewu wa hal hada ala umumihi fi hayati wa ba'da mamati ah mu ne lii nag ab laajam yi est-ce que mooy gis gii nii mooy di yonent way saasaam di dund la wala même ginnaaw bu génnee àddina képp ku ko gént di nga ko gis nii xam nga bu dee bi muy dund loolu gaa amul ci problème amul kenn koo xam ne bon nee na loolu déedéet mooy ku ko gént mooy wax ji yim tënk léegi dañ ne woon amoon yim tudd ci wax yi ne imaam al qaadi Abu Bakr al ibn al Arabi moo ko nettali ah mooy ci ñoo xam ne dañ ne non mooy koo xam ne da doon dund ak moom yonent bay saa saam koñ doon wax naan ku dëkk Taif wala Éthiopie nga ko te yonent bay saa saam nekk Makka wala Médina mooy yara yàlla da lay dëgal te ne yow di nga ko gis mu ne léegi nag est loolu la mooy côté boobu bu bi muy dund la wala boog après bu génnee addina alayhi salaam loolu la est ce que loolu la est ce la aw hada kaana fi hayatihi wala boog ci dundam kese la woon wa daalika li kulli man ra'aahu mutlaqan aw xaasan bi man alayhi al-ahliyya wal ittibaa' li sunnati alayhi salaatu wa salaam lii lépp ay laaj la wala boog est ce que lii dafa jagloo moo gis jagoo gis yonent bay saa saam gént ko gis ko waaye après di gis ko ci biti ci loo xam ne mais est ce que loolu lu ñu jooyal la wala boog daa nekk loo xam ne lu mooy dafa nekk lu exclusive lu ñu jagleel ñi nga xam ne am nañ ya mooy pare nañu am nañ yàlla def na ci ñoom ah, ñu mënoo dëkk loolu ah, te ñooñu fu ñu ko jële mooy euh, wal ittibaa mooy topp gu ñu topp sunnaa yonent bay saa saa ba boroom bi def mooy ahlu ahlul arbaab yu mag yi est-ce que pour ñooñu kese la wala boo pour ñëpp la képp ku ko gént ko ne mu ne allafdu ma ne kàddu gi li bi yontil umum day wane ne ñëpp ci yam waaw nga nekk borom arbabul ahwaal yi nga bokk ci bokkoo ci boo géntee yonent bay saa saa moom di nga ko gis non di ko gis nga gis ko gént ko di ko gis nii ci loolu moom nga nekk ku kawee wala nga nekk ku diggu doomu gépp ci waaw mu ne kàddu gi moom loolu lay wane waman yadda'i képp nag ku woote alxusuusa ni lii dafa jagle ab ab mbooloo mooy ba ñoonu ñooy ñu màgg ñi ci boroom xam-xam yi non loolu mooy ñu màgg ñi ci nga xamante ni ah Ah, mooy eh, eh, eh, <laughs> ñooy ñooy suufi yu mag yi ñoo ñoo ko man wala ñi nga xamante ne nii ñooñu yuñu ka ka yee ko man kanta ñeneen ñi même bu dee gént nañ yonent ba lay saa saa mënuñ koo gis ci biti loolu la wax ne déedéet waaw képp ku wootewu lool nag fii yaddaay xusuusa fii bi bi xayri minu salaa salaam fa mutaasi képp nag ku fi wootewu naan loolu daa jagloo ñee te yow moom loo xam ne yonent bay saa saa waxam ji mu wax mu joy yow moom moom moom jagleelu ko ñen yow nga bëgg koo jagleel ñenn kese yow moom mooy koo xamante ne euh, kii la da ngay par parloo rek ak tamit da ngaa nekk koo xamante ne nii mooy say wax manu la tegu fu baax quoi parce que lan la yonent saa salaam di waxe loo xam ne pour ñëpp la nga bëgg ne pour ñii kese la ci jublu ah waaw mu ne waqat qaala al imam ibn abi jamra léegi mu ne qaala waqat waqa fi ba'd an-naasi adamu tasdiq li umumi ne nag lii man gis naa te dund naa te gis naa ci nit ñi ci lenn ci nit ñi mooy ci waa l'islam bii surtout lii wax naa la ñi muy gën a concerné mooy ñi nga xam ne ñooy talawatul ilmi ñi nga xam ne dañuy nekk di jàng ay fiqh ki ay hadith ak yooyu nangam yu mel noonu ay ay aqida yooyu façon yooyu ñoo gën a gaaw ci mën a weddi waat waaw surtout bu ñuy doon a tàmbali te yàlla tawfiixal ñu daje koo xam ne ku mat la ak professeur boo xam ne jàngalekat boo xam ne dafa teey te tamit bi xam ne mbir yi yemul moom ci li mu xam waaw yemul ci li mu xam ba mu bëgg tënk xam-xamul islam bi yëpp ci moom li mu xam ne ku ku fi wax lu wuteeg li ma li may wax ak ñi nga xam ne noonu laa leen fekk woon ñu doon wax loolu kese loolu amul waaw bu ko yàlla tawfeexalul mu mu loolu wala def ak dëppaale ci xolam ak tamit mu nekk boo xamante ne nii vraiment boo moywul li day day tàbbi ci yi moo tax mu ne waqad waqaata rot na min ba'di naasi ci neen ni laa wax ci nit ñi waaw waaw adamu tasdiq ñàkk dëggal lii li umumihi waaw ndax liñ ko jeyal waqaala ba pare muy wax naan alama anta aqlu kooku mu ngi wax waaw kookee aji wax joojee di bañ a dëggal lii yonent bay saab saab wax doyal ko muy wax loo xam ne ma ataahu aqlu moom daal li ko xelam jox kese waaw jël xelam kese di ko doxee ci texte charia yi quoi lépp loo xam ne jàpp ne moom daal xelam daal mooy nattuwaay bi déedéet mbir mi du loolu nag te sam xel du mooy nattuwaay bi alquran ak sunna mooy nattuwaay inna alquran mooy balance bi moom mënoo jël sam xel naan moom laay doxee ci alquran lépp loo xam ne sama xel nangu na ko ma ne waaw ok lu mu nanguwul waaye yow yaayu sam xelay tax yow doomu adama <laughs> waaw loolu mooy lan mu ne wa kayfa yakunu ba pare muy wax nee ngi neew aji wax ji lii la wax wa kayfa yakunu man qad maata yaraahu al-hayyu fi al shahaada mais way koo xam ne génn na àddina mais naka la ko kuy dund di gisee alors ko moom kii mu ngi ci àddina gi nga xam ne da ngay gis mbir yi kee moom toxu na ci beneen àddina bi nga xam ne kumpa la naka la ku nekk ci aalamu shahaada di gisee koo xam ne ci àddina kumpa bi la nekk mu ne kii moom mooy ki mu ne moom moom li ko xelam jox kese lay wax te xelam a gàtt kese qaala imam ibn abi jamra mu ne wa hadha al min al mahduri wajhani xataraani ahaduhuma mu ne gis nga ay wax gi kii wax gi nañu déglu bu baax ñun suñu doomi jamono waaw euh, ñàkk ànd ak ay mbooloo nag ne man waa ahlu sunna comme li nga xam ne mooy ñàkk xam dara yi léegi ba nga xam ne li ma la doon wax naan dañuy nekk ci yoonu tasawuf ba pare jàpp ne ñoom newuñ ci eh, ahlu sunna bu ñu waxee ñu naan laaj leen waa ahlu sunna mel ni ñoom bokkuñ mel ni sëriñ si ñi nga xam ne moom lañuy wax seen bopp ne moom lañ jokk bokku ñoon ci ahlu sunna waxoon naa la Cheikh Abdul Qadir al-Jaylaani al-Hanbali waaw moom fan la bokkoon sëriñu Hanbali yooyee jamono ah moom la moom mooy sëriñu Qadir yi <laughs> tariqa al-Qadiriyya ah moom lan la bokkul woon ci wàllu sunna Cheikh Ahmad Tidiane lan la woon bokkul woon ci wàllu sunna ainsi de suite ainsi de suite loolu lépp di ay jaxal ak ay réeréeru maakoon yoo xam ne yoo xam ne dañuy askanaloo ci ñoom ba pare di waxe noonu waaw mu ne comme nañ déglu ñun ñun ñëpp man nag bañ a ànd ak ñooñu waru la tee waru la tax hadith yonent bi alayhi salaam tamit ma commencé mu poussé na ci ma koy weddi moo tax al imam kii ibn abi jamra mu ne gis nga ci wax gi ak weddi giiw aji weddi gii ak képp loolu nag du benn nit de mooy képp ku mel ni nii la mu ne wax ji nekk na ci loo xam ne danger lu ñu moytu ci ñaari wàll yoo xam ne danger la yu yu yu yoo xam ne mais mais mais mais vraiment lu ñu mën moytu loolu ñu ak lu gaaw benn bi mooy lan adamu tasdiq li qawli as-sadiq sallallahu alayhi wa sallam alladhi la yantiqu anil hawa premier mooy laa doon wax sànq li mu wax dafa leer ku ma gis ci nelaw dañ ma gis ci yeewu seytaane du jël sama misaal loolu dafa leer nañ la wax ab jarul ta'wil jarul bi di xëcc ka waa am yi lañ koy déggee nii dafa leer mu ne premièrement wàññi kiy bañ lee liñ ko yóbbee mooy ñàkk dëggal waxu ki nga xam ne mooy ku dëggu ki yi salaatu wassalaam mi nga xam ne du waxe bànneex li nit ñi ñun nit ñi li ñu xamee bànneex du ko waxe wasaani ñaareel al bi qadril qadiri beneen danger ak beneen lu garaaw lu borom aji wedd yi ak aji wax yi di wax beneen danger bu garaaw bu nekk ci li wax ci loo xam ne calamité la ignominie la mooy réere gu mu réere bi qad bi qudratil qadiri wa ta'jiziha réere gu mu réere mais kattanu borom bi tabarak wa ta'ala moo naa la noo sànk alaysa allahu qadiran alaysa allahu bi qadirin ala an an an an an yuzila al hujub est-ce que yàlla dafa dafa ñàkk am kàttan ci dindi barrière yooyu ba lii nga xam ne moom la waxal waxloo yeneen tam mu wax ko loolu mën a nekk yàlla manu ko mu ne loolu moom da bii sax moo gën moom ñaar yëpp a garab ñaar yëpp bu ci nekk sa garab waaw bi yow riiri kattanu borom bi tabaaraka wa taala pare di ko lottuloo mais naan lii manu la nekk non loolu manu la am non loolu nan la mën a nekke non loolu ah <laughs> wa ka annahu mel ni aji wax ji moom lam yasma déggul fii suuratul baqara ci suuratul baqara qissatul baqara mais suuratul baqara xanaa waa jàng na ko bu ko jàngul xanaa dégg nettali ba fa am nettali ya fa am wa kayfa ana naka qaala allahu taala la borom bi wax ne idribuuhu bi ba'dihaa kadhalika yuhyi allahu al-mawtaa waaw borom bi waxul waa banu israil jaare ko ci yonent yàlla Muusaa alayhi bi ñu nit ñu koy jëyante ku nekk naan yow la yow ñu yow wax ko Seydina Muusaa mu ne inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara borom bi mu ngi leen di digal am nag ñu ekk fa di ko kii ba ni mujje euh, euh, ñu mujj trouver nag war te sonnoon nañ ci daanaka xañu xawuñu ko woon euh, def trouvé ndax seenum dëgër bopp bañ ko trouvé la la leen borom bi wax wax ko Seydina Musa alayhi salaam nañ jël lenn ca nag wi duñ ko rendee ñu jël partie lenn ci ci ci ci ci ci yàppu nag wi ñu teg ko ki nga xam ne moo faatu bu jógee dina jóg wax kan moo ko faat mu ne waa xanaa wa añu wax jii nii naan loolu man na nekk xanaa moom jàngul lii ah borom bi ne jël leen lenn ci ci ci ndawal woogee ci nag wi bu ngeen ko rendee ngeen jël ko teg ko waa ji faatu dina jóg wax kan moo ko rey kanaalika na ko noon nii nag kooku di jóge ngeen teg ko lii rek mu jóg yox yi nag loolu lay lay dekkale allahu yàlla almawta ñi faatu waa xanaa aji wax ji xamul lii wa qissata ibrahim xanaa moom xamul nettali seydina ibrahim alayhi salatu wasalam fil arba'i min at-tuyur min at-tuyur ci nga xam ne mooy ñeenti euh, euh, picc yooyee mu doon wax ba daal di leen ray jaxase leen nii wag yi borom bi na ko def ko damaa bëgg rabbi arini kayfa tuhyil mawta mu ko nax gëmoo mu ne ah ngay gëm naa sax walaakin li tatma'inna li yatma'inna qalbi waaw xanaa wax ji xamul loolu jàng ko ci alquran bi mu ñëwee eh, dëbb leen dëgg yi kii yëpp teg fu nekk benn woo leen par ñuy ñëw yàlla mi def loolu wan ko yonentam mais kooku amul possibilité ah <laughs> <laughs> Allahu akbar mu ne wa qissata Uzayr waa bi nekk tamit suuratul Baqara ba mi nga xamante ni borom bi euh, xoola mu ne fal nañ koon mu ne fal la bi jaala darbal mayit bi ba'dil baqarati sababan li xayaati ki nga xam ne daa def jël leen ci yàppu nag wi ñu dóor ko wala teg ko ci ki faatu loolu nekk sababu kooku dekk wa jaali du wa jaala mu def du'a ibrahima sababan li ihya'i tuyur ñaan seyna ibrahim def mu daal di dekkil picc yooyu nga xam ne leen a rayoon dëpp jaxase seen leen wa ja'ala mu def ta'ajjub Uzayr Seydina Uzayr alayhi salaam doon yéemu romb ca dëkk aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala alla yuhyi Allahu hadha ba'da mawtiha loolu mooy wéewam boobu mu yéemu sababan li mawti borom bi loolu ngir wan ko kattanam mu daal di koy faat wa mawti ximaari mbaamam mam yoroon mu daal di faatu ginnaaw gi mu dekkil ko ginnaaw mi ata sanatin ginnaaw santa téeméeri at waa kooku xaadirul kooku manul an yajala mu def est ce dafa incapable borom bi def loolu daa daa lottu ñàkk man an yajala mu def ru'yatahu sallallahu alayhi wa sallam fi an-nawm sababan li ru'yatihi fi al-yaqظa est ci def yii nii nii nii nekk sabab ci yii nii mu la wax est kooku manul def sabab ne pour ko nit bu bëggee gis sama yonent bi alayhi salaatu wa salaam fekk newatu fi sax waaw bu gis woon mu ne sabab bi nga xam ne ca ngay jaare mën koo gis mooy boo nelawee ba gis ko ci gént mooy def naa lool ne sabab la ke ne ko gis fii ci àddina bi man ki defoon lay manul def li wallahi summa wallahi qadir te wax lool bu xalaatee wallahi bu waxee ànd ak insaf justice sans parparloo wallahi lii war na koo doy waaw fa radiyallahu ta'ala an an al imam ibn abi jamra fakhruddin radiyallahu ta'ala anhu waaw mu ne muy continuer al imam ibn abi jamra wa qad dhakara lii nettali bi waxoon nañ ko ne woon imaamul hafiz indi woon na ko ne imam abi jamra moom beneen yennu la yenn mbir yi <laughs> ne ru'ya bii moom xaqiqa la mooy nit ba ne yonent saa sam da nga koy gis nii waaw ku ko da koy gis nii waaw ba mu jëlim ci waxoon imaam al-Hafiz léegi loolu la loolu nag loolu lay indi nii mu ne waqad zakara te tudd na ba léegi ñu ngi ci tanwiirul halak ah tanwiirul halaki fi imkaani ru'yati an-nabi wal malak lil imaam al al al al-Hafiz as-Suyuti radiyallahu ta'ala anhu mu ne waqad dëgg dëgg zakara tudd na ba ba an zukira tudd nañu an ba'di sahabati waaw ci lenn ci sahaaba yi azunnahu yàpp yaakaar naa ne am ah, ibnu abbas kene ibnu abbas la radiyallahu ta'ala anhuma yàlla borom bi kontaan ñoom ak nawu ko ne moom ra an nabiyya sallallahu alayhi wasallam gis na yoon dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fi naw mi ci nelaw mooy dafa gént gis ko fataak fatadakkara mu fàttaliku hadal hadith hadith bii wa baqiya après nag mu mu resté nag yu fakkiru fii di xalaat ay way ci hadith bii man de génn naa yonent saa saa nee na ko gént bi nga ko gis nii xam nga naa am naa baas neewul bon loolu ça veut dire que saa sallam man gisoon naa ko ah génn na àddina après laa ko gént kon bon euh, euh, non dafa xam ne ma ne borom bi da koo tegale mooy boo ko géntee gis ko yow di ko gisaat ci kanam la la wax waxu la ca gannaaw naan loo gisoon nga ko c'est bon non c'est pas <laughs> mu ne ah, mu mu nekk di xalaat ci lool summa daxala ala ba'di azwaaji nabi sallallahu alayhi wasallam mu dugg ci kenn ci soxnaa yonente bi saa jàpp naa ne foog naa ne maymuna la muy tantam radiyallahu anha faqasole yaaqi sa dowoo mu daal di koy nettali nettaleen bi ne ko ah tanta ya yaay suñu yaay yow de man de damaa gént gis yonent bay saa saa ma fàttala ko nag xadiisam bi ma noon ku ma gis ci gént di ma gis ci jéebiir nee na fa qaamat ci saata sayyidatu maymuna daal di jóg radiyallahu anha wa akhrajat lahu mir'atahu sallallahu alayhi wa génneel ko seetu bi nga xam ne yonent bay saa saa moom la doon seetu néegam wala nee na nee na nag bi ma ko joxee fa nadartu qaala radiyallahu anhu fa nadartu ma xool ci seetu bi fil mir'ati ci seetu bi fa ra'aytu suratan nabi ma gis melo yonent bay saa saa laa gis gisatuma sa gisuma sama walam ara nafsi suura man gisaluma sama bopp man Ibn Abbas xam naa ni man <laughs> damay seet mais bi ma xoolee ci seetu bi yonent bay saasam laa gis allahu akbar <laughs> allahu akbar waaw <laughs> léegi nag qaala waqad zukira te tudd na waqad zakara salafu xalaf te nag gis nga ñi jiitu ci boroom xam-xam yu mag yi waaye ak ñi nga xam ne ñooy way ñi ñi ñi dawlu way dawlu yi ak ñi ñëw seen gannaaw te ñu dund ak ñoom ñenn ñi ñoom mooy ñooy wa hëlumma jaraa ak ainsi de suite an jamaatin ci mbooloo mi man ci ñoo xam ne kaanu nekkoon nañ ra aw hu doon ko gis sallallahu alayhi wa sallam fi naw mi gisoon ko ci gént wa kaanu mimman yusaddiquna bi hadha al hadith ñoo xam ne dañoo dëggaloon hadith bi fara aw hu ñu gis ko ba'da daalika fil yaqaza ñu gis yonent bi alayhi salaam ci jéebéer laa wax ci nii te nelaw wasaaluhu ñu laaj ko anasiya ci mbir fa kaanu eh, minha mutashawisiina moom laa doon wax ne fële mutashawisiina ci Fathul Baari fii mutashawisiina ah eh. que ne dañ cee amoon tashwish mooy loo xam ne leeru leen woon quoi affaire bi leerul nan lañ ci woo xamuñ nan lañ ciy génnee nan lañ ciy joxe ah fa akhbarahum bi tafrijiha yonent bay saa saam ñu gis ko nii mu wax leen ne leen ñi ngeen di def bu ngeen ci bëggee euh, euh, génn wana solahum ba pare mu daal di leen euh, yaxalal alal waju alal wujuhi ci wàll yi nga xam ne la tii minha ci yooyee yakunu lay nekk farajuha farajuha nan la ñuy mën a génn ci problème yooyu issu yi nga xam ne pour ya yañuy jaar ngir loolu faju fa jaa al amru bañ ko defee ñoom ñoo ñee mbir mi dikk kadalika na ko noon bila ziyadatin wala naqs amul lu ci yokk amul lu ci wàññeeku qaala mu ne wal munkiru li hada la yaxlu imam ibn abi jamra ba léegi imam as-suyuti di toxal waxam gis nga imam as-suyuti moo gën a kii imam al-hafiz da ko moo taxoon man tënkam bi def na parce que ni nga ko <laughs> ni nga ko tënke woon wax loolu nañ léegi xoolal rek ba léegi qaala al imam ibn abi jamra teg ci mun a wal munkiru li hada kii weddi lii nag gisug yonent bay saa gént gis koo pare mën koo gis nee te nelawoo mu ne kii weddi lii laa yaxlu moom du du moom mënula génn ci kaay yi imma mënula wét mënula génn imma lu dul an yusaddiqa mu nekk koo xam ne day dëggal bi karamaatil awliya aw yukadiba biha ñaar soit muy nit koo xam ne yow miy weddi ne lii manu la nekk oh non non non non waaye ku génn àddina nan la ko kuy dund fii man a gisee non loolu nii nii man ci gént sax voilà mais gis nii non loolu da waaru quoi ah, non non yooyu mu ne kooku manu la génn ci ñaari xaal yi wala soit mu nekk koo xam ne day dëggal euh, li nga xam ne mooy karamaat yi borom bi di terale awliya umi imma wala rek mu nekk koo xamante ne nii da koy wetti aw yukaddiba biha wala mu koy weddi ñaar yi wa mën a am fa in kaana bu dee daa nekk mi man yukaddibu biha faqad saqata al bahth ma'ahu bu dee ne daa weddi ne karamatul awliya yi yàllay di jaarale ci ñi nga xam ne ay parandoobam la ay mbir yoo xam ne xar ko day xar baax loolu bu dee ne da koo weddi ne loolu amul kooku moom nekk di di gëstonteeg moom rot na jeex na ja amatu lu ñu wax ak moom parce que lu ndax fa ndax fa innahu ndax moom yukazzibu mu ngi weddi maa li nga xam ne asbatatu sunnatu bi dalaa'il al-waadiha li nga xam ne sunna da koo leeral feeñal ko ci li nga xamante ne nii mooy ci dalil yoo xam ne yu leer nañ la wa in kaana musaddiqan biha kon loolu mooy kooku bu dee kaa boobu da koo weddi kooku moom jarul ñuy dem ak moom fu sori parce que weddi na li nga xam ne sunna da koo feeñal mu leer di garaama yi nga xam ne borom bi da koy jaarale ci awliyaaw yi mu ne wayin kaana neem nekk na aji weddi min zaakal qabil lii gis yonent may sa sàmmee ci loolu la bokk waaw li anna al awliya ndax kat parandoo yàlla yi borom bi tabaaraka wa taala kushifa lahum bi xarqil aadati an ashyaa fil aalamayn al ulwi wa sufli adida ndax ñoom kat wuññil nañu yéen ci loo xam ne xar baax la ci ay mbir yoo xamante ne ci ñaari àddina yi la nekk mooy bu kawe bi ak bu suufe bi waaw malakuut ak ak mulk ak malakuut borom bi da leen ci wan ay mbir yoo xamante ne dañ koy wuññil waxoon naa lépp la waaw ku borom bi bëgg wiññil la loolu nag la borom xam-xamu suufi yi naan euh, diw daa am kashf am na kashf mooy dañ koo wuññil barrière ay barrière ku nekk nag solo fa nga tollu ñaata barrière lañ lay wuññil luñ la doon wax ci seetu bi nga xam ne daa nekkoon noonu nga xam ne lépp seetu bi ci kaw ba ci suuf la sa jëmm yëpp lay jël ki nga xamante ne nii seetu bi daan lëndëm lépp taq lépp ñu ñëw fompal ko ci rek foo xam ne noppam kese lay gis kooku noppam kese la ci mën a wala ni tolloog moom bu dee ki nga xamante ne dañ koo wuññil li nekk auteuru boppam moom boppam kese la mën a gis bu dee dañ koo wuññil faxasal ko setal ko kii bi ba nga xam ne day ñëw ba ci biir bi ba ci bopp bi loolu loolu rek la mën a gis mais la ca suuf da koy ump mooy du ko gis ci seetu bi ainsi de suite ainsi de suite ku nekk nag selon ni nga toppee yonente bay saa sa ak alxuraan borom bi ci noonu la xujub yooyu di dégg waaw nit ki nag dina dem ba loolu set wecc ci moom waaw gis nga la waxoon ci kallaa bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun contraire day am fii kallaa li am ba def yéeféer yi dafa xomaat ci seen xol yi la nga xam ne moom lañ doon càkku ci kan bon ba moo tax ñu mujj seen xol yi lëndëm këris ku baax ki nag mooy yooyu ñooy deñ gis nga bu deñee day mujj xolam day set wecc nekk li nga xam ne nag day nekk euh, euh, am réceptacle anwaaru rabbihi tabaaraka wa taala waaw leeru borom bi tabaraka wa taala xolu jaam bi nga xamante ne nii borom bi ca la xajoo waaye xajoowul li nga xam ne mooy àddina beeg asamaan yi voilà kon mu ngi noonu xolu jullit waaw nga xam ne mooy gëm yàlla nga cay nekk leer ngoogu borom bi di ko defal nga xam ne lépp day transcender mbir yi dootul amati yenn barrières yi waaw mu ne nag lii ci loolu borom xam awliya yi ñoom bari nañ leen ko yëgatil ci li nga xam ne mooy barrières yooyu fala yunkiruha ma tasdiq bi daalika waaw kon nag ku gëm lii manoo weddilee ànd ak di dëggal lii mu ne ni intaha kalaamum na abi jamra al imam as-suyuti waaw allahu akbar waaw mu ne jeex na nag lii la al imam ibn abi jamra daal di wax allahu akbar léegi léegi <laughs> ah mu ne qawluhu léegi nag muy leeral benn wax xam nga ne ne soit mu nekk wax ji mooy bi muy tàmbale al imam ibn abi jamra ne wala mu nekk lii loo xam ne dafa joyu mooy képp ku gis yonent bi alayhi ci gént di ko gis ci biti loolu mu ne mu ne soit loolu la wala ñu ne bon daa nekk ñoo xamante ne ñi ñu ko jagleel mooy ñi nga xamante ne ñoo ñu màgg xam nga imaamul xaafis na xajar keroog bi muy wax euh, da wax ne comme si imam ibn abi jamra daa xaw a déjouer affaire boobu ne kon ñoom la ci ñoom lay nekke lu joyu ñeneen ñi mooy mën naa nekk mais gis nga waxu imaam Ibn Abi Jamra bi ni mu ginee leer ni ko imaam Suyuti ëndee lépp que loolu dafa ñëw ne képp koo xam ne nee nga lii laa xool euh, euh, euh, lu ñu lu ñu jagoo la yow moomu war nañ laa laaj ah mu ne al-lafzu yu'ti al-'umum wa man yadda'i al-khusus fihi bi ghayri mukhassasin minhu sallallahu alayhi wasallam fa muta'assif gis nga waxam ni leere ma ne mu ne wax ji dafa joyu waaw képp ku ne ngir ñoom diw la ñooy borom ahwaalul ar arbaabul ahwaal yi ñu màgg yi ñoom lay wax ku ko gént ci ñoom ñooñu la ñuy wax ñoo ko mën a gis ci biti mu ne képp ku wax loolu te yow waxu yonent bi saa saam tënkul wax ji dafa dafa joyu loolu moom yow la yow yow loolu sawaay loolu euh, mutaassif nga quoi léegi xoolal al imam as muy leeral waxam jooju mu ne qawluhu kanta wax ji nga xam ne moom la wax inna zaaka moom al imaam ibn jam abi jamra amun ma ne lii daa joyu walaysa bi xaasin bi man fiihi ahli ahliyat wa ittiba' li sunnati sallallahu alayhi wasallam mooy waxam boobu passage boobu nga xam ne gis nañ ko sànq ki ni lii dafa nekk lu joyu te nekkul loo xam ne dafa jaglo dañ koo jagleel ci ki nga xam ne rek moo am approprié moo am les capacité moo am li nga xam ne mooy les prérequis voilà ahli ahliya wal ittiba ak tamit topp li sunnati ji nekk ci sunna yonente may sa sam du dakk te teg ci niñ ko tege woon mu ne loolu wax jooj mu wax muraaduhu imaamu Suyuti mu ne li mu ci jublu mooy wuqu'u ru'yati al-maw'udi biha fil yaqza ala ru'yati fil manami walaw marratan wahidatan tahqiqan li wa'dihi ash-sharif alladhi la la la la la la yukhlif waaw waaw wa aktharu ma yaqa'u dhalika lil 'ammati qabla al-mawt inda al-ihtidaar falaa taxruju ruuhuhu min jasadihi hattaa yaraa wafiyan bi wa'dihi sallallahu alayhi wa sallam wa ammaa ghayruhum فيحصل لهم الرؤية في طول حياتهم إما كثيرا وإما قليلا بحسب اجتهادهم ومحافظتهم على السنة والإخلال بالسنة مانع كثير الله الله الله أكبر الإمام السيوطي رضي الله تعالى عنه mu ne Allah laa ilaaha mu ne gis nga loolu xam nga lan la ci jublu mooy gis nga képp ku gént yonent bay saasaam ñépp ci yam rotu nekku ki gis ko te yonent bay saasaam dige ko ne dinga ma gis kon bu boobaa ci biti nii ci jéebéer loo nelawul hein mu ne loolu mooy day xew même bu dee benn yoon la même bu dee waa ji dina gis ci biti yonent bay saa saam benn yoon loolu mu nekk loo xam ne day dëggal waxu yonent bay saa salaam digam bu tedd boobee nga xam ne du muute mukk laa yantiqu anil hawa lépp lu mu wax noonu la deme mu ne wa aksaru maa yaqulu léegi nag tontu lii muy wax mooy tontu ndax imaam al-Hafiz Ibn Hajar nga xam ne boo imaamu Suyuti bi imaam al-Hafiz Ibn Hajar di génnaat dina ay trois ans ay deux ans yooyu la am côté yooyu la amoon hein <laughs> waaw moo tax da defal ijaaza ci yu bari ci kiiwam yi waaw waaw parce que euh, bàyyi imaamu Suyuti rahimahullah euh, moom euh, huit cent cinquante cinq la àddina ah huit cent cinquante cinq waaw imaam al-Hafiz huit cent cinquante deux waaw kon ci la ko defal léegi nak kon nga loolu mooy léegi mu tontu kon man nañ ne sëriñam bi ci côté boobu <laughs> mooy xale la woon bi imaamal xaalis bi génnaat ne mais da ko defal ijaaza ci affaire bi ci téere bi léegi muy tontu loolu imaamal xaalis na xajar doon wax mooy affaire bi non seulement waxu imaam ibn abi jamra bu mushkil yaa ngi fàttale ko loolu non lii moom daa indi non c'est problématique ah non lii moom mushkilun jiddan qultu wa hadha mushkilun jiddan waaw ba pare mu ne walaw xulima xumila ala zahiri la kaana haulaay sahaba waaw lii buñ ko yeroon ci loolu ci comme ni mu ko waxe imaam Abi Jamra xanaa kon dañ naan ñooy sahaba la te kon mooy darajaayu soxba kon day mën a nekk ilaa yawmil qiyaama mu ne te wa yu'akkiru wala surtout fii alayhi li nëxal waxam ji nag nettaleen bii mooy ñu bari anna jam'an jamman ra'awhu fil manaami summa lam yuzkaru thumma lam yadhkur wahidun minhum annahu ra'ahu fil wa xabaru saadiqi la yatakhallaf <laughs> imam al-hafiz ay ay questionnement la yoroon <laughs> ne man lii li ma ci problématique mooy loolu darajatu soxba yi loolu leeraloon nañ ko waxoon nañ la ne suufi yi radiyallahu anhu amul kenn ku ci ne par exemple Cheikh Abdul Qadir al-Jilani di leen di kiiwam ak di wane moom témoignage am que ne yonent bay sasa si man dama ko dama ko gis nii dama koy gis nii yaqazatan nii di am ñu mu koy laaj muy wax ak moom léegi moom moom est-ce que benn yoon moom ci boppam daa wootewu na saxaaba la wala taalibeem yi waxuma taalibe yi ñi nga xam ne moom xamuñ dara dañuy ñëw di waxal seen seen ñoo xam ne du dëgg ñooñ waxuma leen ak biir suufi ak taifa suuf ak suufiya est kenn nee na ci man suñu sëriñ bi nekk saxaaba la kenn waxu ko ci kenn te xam nañ ne saxaaba yee leen raw fuuf comme li Seydil Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu wax ne suñu digganteeg saxaaba yi mu ngi mel ni ki moom nga xam ne àddina mën na ko wër ci vingt quatre heures moom muy defal course di rawanteeg xoronom boo xam ne ab melentaan ab fourmi boo xam ne mu nga ca suuf léegi ñu ne top départ aywa ku njëkk mu ne picc ma mooy saxaaba yi ñeneen yi euh, euh, melentaan ba mooy ñun kooku xam nga lool course amu fa ñooñu kon est ce ñooñu te ñoom ñoom ñëpp dañu doon gis yonent may sa sam ni kon ñooñu waxuñu la ne kon loolu xam nañ ne dara jaay saxaaba ba yonent bay saxaam génne àddina ci la jeex moo tax ñu ne la ñoo ak suma box yi ñoom ñoom Abu Usman ñoom kii lu mu tuddoo Qays ibn Abi Hazim mi nga xam ne doon ñëw ci yonent bay saxaam bi mu àggee jox fa ñu ne ko yonent bay saxaam génne àddina ñooñu noonu amuñu dara jaay saxaaba lu tax te pourtant bi ñuy jóge seen dëkk di ñëw yonent bay saxaam lañ doon seet ci Medina de ñuy ñëw ba ci yoon bi ñu ne leen wala ñenn ñaar si ñu ne leen suul nañ ko barki démb ñooñu amuñu dara jaay saxaaba waaw te pourtant yeneen tubaab yi saa saa ngi doon dund ma ne Uways al-Qarani mi ñu gisoon dëkkoon Yaman moom yeneen tubaab yi saa saa doon wax ci ay mbiram mu ngi woon Yaman kooku amul dara yaay saxaaba a najashi mi nga xam ne moom ak yeneen may yi saa saa keroog euh, yaay euh, doomu Abu Sufyan bi euh, Euh, doomu Abu Sufyan bi soxnaa yonent bi alayhi salaatu salaam <coughs> Seydina kii Abu euh, euh, kii la yónni woon mu ngir an-Najaashi yi moo joxe can bi yonent bi alayhi salaatu doon ko bind lettre mu koy bind lettre ñuy wax ñuy tontuwante te kooku amul dara yaay saxaaba loolu kon ñépp xam nañ loolu. te suufi aka ci seen bopp amul kenn ku ci ne sëriñ soosu woote wu ne ñoom am nañ darajaay saxaaba amul te xam nañ kon euh, euh, euh, questionnement imaam al-Hafiz na xajar boobu kon loolu day leer day dàqu que ne loolu tekkiwul mukk que am nga darajaay saxaaba amul waaw darajaay saxaaba leen ko jox mooy bi yonent bay saxaaba di fii ñu gëm ko faatoo ci ngëm yàlla googu ku amul loolu amoon reyaay saxaaba même bu dee ne yonent bay saa saam dañ koy gis tous les jours vingt quatre heures sur vingt quatre amoon reyaay saxaaba waaw kon loolu dàqul léegi nag mu def beneen bi la imaamu Suyuti di tontu nii mooy ne lii nëx lii nëxal affaire bi mooy ne ne am na bari am na jaman jamaan mbooloo mu bari raawuko bii gis nañ yonent bi alayhi salaam ci ci nelaw te amul kenn ci ñoom ku tudd ne gis nañ ko ci yàqala xabaaru as-sadiqu sallallahu alayhi wasallam na loolu du wute quand mooy li mu ko waxee noonu lay amee kon kay xanaa loolu mooy warula teg ci loolu kon loolu la ci jublu kon loolu la ima léegi imaamu Suyuti radiyallahu anhu lool nag lay leeral fii <laughs> ne nag gis nga loolu xam nga lan la loolu ci ñépp la gis googu fu gént yonent bay saasaam biñ ko gis nii waaw mu ne loolu ñépp ci yem ñépp a ci yem imaam Ibn Abi Jamra li mu wax dëgg la ñépp ci yem waaw même bu dee benn yoon la ko nit koy gis ngir dëggal diggalal diggam bi nga xam ne moom la digge moom yonent bàyyi saa saam diggam bu tedd bi mu ne nag li ëpp li lii di xew mooy xubaylal mawti lil amati mooy awaam yi ñi nga xam ne àgguñ ci yu kawe yi mais yonent bi suñu borom baaxe bëgg leen ndax sopp na yonent bàyyi saa saam wala am na kii yonent bàyyi saa saam ñu gis ko même bu dee ne da leen doon xupp sax kooku noonu yonent bay saa saa waxul ne ku ma gis fekk ma koy bëggal ku ma gis la jeex na fekk mu gëm yàlla mu deewee gëm yàlla kooku noonu balaa faatu dina gis yonent bay saa saa mu ne li ëpp ci awaan yi laata ñuy faatu jamono yi nga xamante ne nii ci lañuy ñuy sukuraat indal ihtidar ci la ñuy gis yonent bay saa saa nii mu nekk beneen busra boo xam ne bu tegu ci kaw innal ladina ah qaalu rabbuna allah thumma istaqaamu tatanazzalu alayhimul malaa'ika jullit ñi bu ñuy génn àddina malaaka yi dañ leen di dalal allah taxaafu wala tahzanu wa abshiru bil janna waaw kooku gisoon yeneen bay saab saab nag ci gént li ëpp ci awaam bi bala ñoo génn àddina borom bi da leen koy wan jamono ji ñuy sukuraate fala taxruju ruuxuhu min jasadihi hatta yaraahu wa fiyyan bi wa'di kooku du génn ruuxam du génn ci kooram lu dul ne dina gis yonent bay saab saab loolu nekk dëggal li nga xam ne moom lañuy ñu digoon mu ne wa amma ghayrum lii mooy <laughs> loolu moo tax ci ngay comprendre loolu tax imaam al na Hajar daan ñu bari dañ dañ ñoo gis nañu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te leen parce que loolu la <laughs> mooy laata ñuy faatu kan lañ koy nettali après jamono ji ñuy sukuraat la ñu ko gis nii Yonent bi sallallahu alayhi wa teew bu ñuy génn àddina ñu gis ko nii kooku jeex na. ku mu koy nettaleeti loolu moo tax imaam al-Hafiz loolu ñu bari doo ko gis <laughs> dégg gisu ko dégguñ leen ñu koy nettali léegi al imaam Suyuti radiyallahu anhu waaw fadlullahi la <laughs> yutihi man yasha al-fahm fi diin waaw al am na yoo xam ne ay mbir la ci xam-xam yoo xam ne boroom bi mën na koo nëbb ku gën a màgg wan ko ku gën a féete suuf waaw <laughs> radiyallahu ta'ala anhu léegi mu ne mu ne nag wa amma ghayruhum kanta ñi nga xam ne ñoom dépassé nañ bokk ci awaam yi mooy bu arbabul aqwal yélee imam ibn abi jamra doon wax muy ñu màgg ñi nag ñoom non ñooñu ñoom fa yaxsulu lahum ru'ya fii tuuri hayaati ñoom ñoom gis yonente saam nii jahratan nii te ngenelaw non loolu moom dañ dañ koy xewal day xew ci ñoom seen giirub dund imma loolu nag mën na nekk kasiiran lu bari wa imma qalilan mën naa néew fekk deewuñu ah. faatuwuñ xas bi xasabi selon rek ijtihaadihim ijtihaadihim seen góorgóorlu wa muhaafazatihim ak seen wattu ak seen moy ala sunnati ci sunnaay yonent bay saa saa mu ne nag gis nga affaire bi gis nga sama bokk kaay ma wax la dara man imaamu Suyuti parce que moom da ko doon parce que moom mii ci boppam dane man gis nga hadith yu bari boroom xam-xam yi dañuy wute ndax dafa wér ak man nag yonent bi alayhi salaam laa koy laaj ne ko yonent bay saa saam xadis sàngam de boroom xam-xam yi dañ ciy wutee naan ñii wér naan wérul est yaa ko wax yonent bay saa saam tontu ko <laughs> ne ko lii maa ko wax wala lii waxuma ko kon moo tax nag muy laayi biir ki nga xam ne mosagul lii mu ne ko wal ixlaalu bi sunna kaay ma wax la gis nga di di ñàkkal solo di fell sunna maani'un kabiir wala kasiir gis nga barrière bu rëy rëy la waaw mu rëy rëy rëy rëy la gis nga attention de gis nga boo bëggee am lii nekkal ci sunna boo bëggee xéewal borom bi xéewal la ngay gis yonent may sa salaam takkool sunna waaw moo tax képp ku yaakaar ne buñ nee sunna moom nañ bàyyi ñee di def di doxal sunna di doxal alquran waaye bu ñu waxee affaire yi nag ñun ñu présenté wu ñëw comme ni ñu koy déggee ñu doon wax sànq ñi nga xam ne ci wàllu tasawuf ñi nga xam ne dañuy suufi suufi lu ta du ñu tus lu yàq ñoo ko fi yàq di réeralaate ginnaaw bi ñu sànkoo ñooñu ñooñu ay sànkaatekat lañu ñu yées lañu waaw moo tax it dañuy kàcc kese. dañuy kàcc taxaw naan gis nañ nangam moom lañ doon wax ne loola tax yeneen may saa saam ci imaamul Buxaari am na boo xam ne da cee teg ci ginnaaw wa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan naar te képp ku ma waxal lu du dëgg man yeneen may saa saam na préparé jekki waayam fa muy toog ban ba muy placer wu biir safara waaw waaw kon mbir mi mbir mi mbir mi mooy mooy ci sunna waaw nit nag mën naa baax. di góor góorgóorlu di def ay erreur yonent bay saasaam boroom bi ñëw wan ko ko ngir mu joyant ko wala sax bu nekkoon ci waaye commencé faiblesse bekk ci lii yonent bay saasaam ñëw ci moom yóbbu suñu borom feeñal ko ci moom mu ñëw ngir wan ko ne dellul ci li nga newoon comme liñ nettali bi ñu la waxoon suñu sëriñ doon ko wax radiyallahu anhu bi ñuy tàmbale waaw <laughs> kon loolu lu am am solo la mu ne kon wal ixlaalu bi sunnati maa ne woon kabir léegi nag muy ñëw fii di la comme que wax na la côté yonent way saasaam léegi mu ñëw di la wax ci wàllu imaamu Suyuti ba léegi ñu ngi ci tanwiirul halak mu ne euh, euh, fi imkaani ru'yati an-nabiyyi wal malak mu ne wa akhraja muslimun mu ne imaam muslim solo na fii saxiix yi ci saxiixam an Mutarrif jëlee ko ci Mutarrif ibn Abdillah ibn Shikhir ah Abu Abdillah al-Basri moom mii en fait ah am nañu ne. moom par exemple Mutarrif mi si ñu doon wax comme ñoom Abu Usman an-Nahdi ñoom as-Sumawisi ñoom Qays ibn Abi Hazim ci la bokk parce que moom am nañu ne première année la judd mooy bi Yonent bay saasaam gàddaayee Medina at moom la judd moom te pourtant du saxaaba gisul Yonent bay saasaam am nañu ne non zéro Badar lañ ko mooy euh, at mi mi Badar am mooy ñaareelu at mi ci la judd moom mu ne kon imaam Muslim solo la jëlee ci moom qaala mu ne qaala li Imran ibn Husayn mu ne. Seydina Imran ibn Husayn Abu Nujayd al-Khuzaa'i ta'ala anhu ah <laughs> waaw moom nee na ma ah mu ne ma waqad kaana nekkoon na yu yusallamu alayya doon ma nuyu hatta tawaytu malaaka yi lay wax ne malaaka yi dañ ko doon nuyu ba ni mu defee paj moomu nga xam ne da ngay jël lu feer dàngal dara di ko ci teg ngir wër. faturika fataraka ñu bàyyi ko ñu yóotuñ ko summa taraktul kayya ba ma bàyyee di pajoo noonu faa dañu delloo te loolu imaamu muslim moo ko soloo mu ngi ci saxiixu imaamu muslim ibnul hajjaaj rahimahullahu taala mu ne wa axraja muslimun waaw mu ne moo ko bàyyee ñu ñëwaat mu ne te imaam muslim ba léegi soloo na muy noo jina axaraan mutarrifin qaala ba'atha ilayya imraan ibn husayn fi maradihi alladhi tuufiya fiihi fa qaala mu ne imraan ibn husayn radiyallahu anhuma waxoon nañ la moomal ñoom abu hurayra ñoo ñëwandoo ah ñoo tuubandoo eh, mooy jamono jooju ak baayam tamit saxaaba la woon radiyallahu anhuma Seydina Omar moo ko yebaloon mu dem fële fi nga xamante ne mooy Basra ngir jàngal leen dugal fa xam-xam te moo newoon juge ba foofale moo tax al imaam al al al al al al Basri doon wax naan maa ngi waat ci yàlla ne maa qadimal basarata ahadun xayrun lahum min Imraan ibn Husayn dégmalul ñëw Basra ku waat naa ci yàlla ci saxaaba yi ku gën Imraan ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhuma moom nag Mutarrif am na leen nu ko imaam Muslim solo mu ne eh, daf ma ba'atha ilayya Imraan ibn Husayn Imraan ibn Husayn dafa yebal ci man fii maradihi alladhi tuwuffiya fii ci feebaram bi nga xam ne da ciy génn àddina fa qaala mu ne ma inni muhaddithukum dama leen di nettali